amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu hujjatu al-islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ash-shaafi'iyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi' baabun fi tafakkuri fi azimi maxluuqaati Illaahi ta'aala wa fanaa'i dunyaa wa ahwaali al-aaxira wa saa'iri umuurihimaa wa taqsiiri nafsi wa tahdiibihaa wa xamlihaa alal istiqaama. kon insha allahu taala lii muy suñu juróom-ñeenteelu buntu biñ tàmbalee téere bi ba léegi al imaamu Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi rahimahullahu taala tudde ko nii mu baabu baabun buntu fi tafakkuri ci di xalaat ci borom bi fii di xalaat ci lan fii azimi ba di xalaat ci yàlla borom bi zaat dafa échappé ku yàlla bind waaw moo tax du loolu de at tafakkuru di di di xalaat fi azimi maxluqaatillah ci li nga xam ne màggaayu mbindeefu yàlla yi waaw taala mi nga xam ne moo kawite yéegut ñu xam ne di fàttale ko mbindum yàlla mi xool li mu bind rek li mu génne ci ñàkk nekk ak màggaayam te màggaayu mbind mi du la dalay tegtal màggaayu kër ñu mbind waaye di fàttaleku wa fanaa'i dunya mooy ak tafakkuru fii fanaa'i dunya di fàttaleku di toog di xalaat di songer di xalaat ci jeex gi nga xam ne moom la àddina gu doye gii da gaaw a jeex te suufe gaaw a jeex te bés bu ne borom bi wan la ne àddina bii du luy sax bés bu nekk âge bu nekk dégg nga ci ñuy faatu da nga dégg liir faatu dégg ñoo xam ne ay ay ay ay ay dañuy raam di faatu am ñoo xam ne commencé nañoo dox di faatu waaw waxoon nañu ko fi de waaw am ñoo xam ne ado pré-adolescence adolescence waaw ñuy nekk waxambaane yépp ñu faatu waxambaane faatu après waxambaane faatu màgget faatu fépp waaw mu leer na ne gis nga kon la waajal <laughs> waxoon ra'aytul manaya xabta man tusib tubitu wa man tuxti yu'ammar fa yuhrami bàyyi Ka'b ibn Zuhayr Zuhayr ibn Abi Sulma <laughs> waaw moom lu rafet la doon wax waaye fekkewul l'islam doom ji nag fekke na l'islam ba nekk euh, jullit radiyallahu anhu saxaaba la woon <laughs> boroom burda bi <laughs> Ka'b ibn Zuhayr <laughs> waaw ma ma ma ma rakk ji tuuboon di Bujayr radiyallahu anhu muy wax wax yu ñaaw waaw di ko dal ba ba ba waxaale wax yu tegginawul yonent bi alayhi salaam ba yonent bi alay saa salaam daal di woon tuurlu dereetam daganal dereetam ngir gaa yi man koo faat ba mu ñëw tuub daal di wax xasidaam bu siiw boobu baanat su'aadun fa qalbil yawma matbuulu ah kaabu boobu bàyyam nag moo doon wax li ra'aytul manaaya moom dafa seetlu da doon xalaat te taawee amuñu diine amuñu tus ay xërëm lañ doon jaamu waaye moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon xalaat ah ci arab yi mu ne man daal ra'aytul manaaya xabta ashwa man tusib man daal gis naa dee moom daal day mooy day tatame mooy day kii day mooy day mel ni luy axaaloo amul bu leen waxatee day jékki rek mooy aar bu ne lay faat moom foo ne waaw képp ku mu ne ciix jàpp tumit hu da faat moom daal laa mel ni benn mbir la buy tëb ak daal day tëb nii di daal ne léeg-léeg nag mu tëbee gauche nga xam ne droite la jëm mu tëb ca kanam waaw léeg-léeg mu tëb ca kanam di tëb ci kanam di tëb ci kanam ba nga naan day dem waaw moom de léegi kon ñun sori nañu mu nga ca kanam lay dem rek mu jékki def un bond en arrière tëb gannaaw gannaaw ni ciix kenn foofu léegi ña ca kanam naan kii mu tëb ak ca kanam ñaañee ñi mu tëb ca ca gauche ba faat foofu. ñu naan déet mu tëb ci milieu bi ñu nekk ci digg bi faat fay nit ñu naan déet mu tëb mooy noonu lay def mooy affaire bi daal yow daal sa dee li ñu naan épée de épée de Damoclès boobu ñeent tubaab yi di wax <laughs> moo leen tiim mooy dee <laughs> waaw mu ne man daal gis naa ne dee daal noonu la mel ku mu ne ciix nag tosin ko waman tumit fu da koy rek waman tux si ku mu mooy nag ci bondeem yooyu muy bondee di di dalaka di tëbëka dal di tëbëka dal di tëbëka dal ku mu moy rek yow fekk mu ngi lay moyamul ah ngay dund di <laughs> waaw <laughs> yoo am mar moom ñu koy may muy gën a am ay dund ay fan ay ay at fëyux rëmi ba bu dee mu ngi koy moy di ko may ba dañuy nekk mag nag paa waaw ba bajjaaw nag ba nekk koo xamante ne mag lay doon waaw waaye alquran wax na lu gën a rafet lool foofu ndax mooy kanaamu rabbil alamin waaw qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada fayunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun Allah suuratul jumu'a waaw nee na qul waxal yow rasuulullahi alayhi afdalu salaatu wassalaam innal mawta gis ngeen dee alladii bi nga xam ne tafirruuna minhu moom ngeen di daw di ñaale waaw cure de botox ak lu leen neex ay gène de longévité bu leen neex seeti leen Allahu akbar yëg leen ni gis nga dee boobu def leen chirurgie esthétique bu leen soob pomper leen seen lex yi wàññi leen seen graisse diq yi ba doyal <laughs> ngir am lu leen neex ne loolu day tax sax nga gën a am nga gën a yokku ak dund <laughs> yaa ngi ndax sa bopp crème de jouvence xaw la ko gaa yi wax <laughs> waaw boo ko diwoo day dindi riid yi te faire retrouver ta jeunesse d'antan yooyu yëpp ay waxi caaxaan la bu <laughs> wax leen ne leen def leen lu leen neex am nga entreprise yooyu ñëw gën a dox taa léegi moom kaw suuf <laughs> dama laaj waa LVMH LVMH ana yow xanaa nekkoo ci jet setteuru Dakar léeg-léeg sax jarul jet man maa ngi nii du ma jet setteur xam naa ne ah man dara leeru ma bokkoo ci ñoom ah, si bokk ma ni kay waaye <laughs> doo ma taxal tuuma nga doon mën a saa yi yaa fay <laughs> ah si mi ban na bii moom <laughs> yaa fay fay yow yaa xam ni ma nekk ma doo caaxaan kese mooy mooy moom bakkaram kese la topp quoi modd bi fan la modd bi dem LVMH mooy ñi nga xam ne ñooy ñoo bi gën a màgg bi bi kii lépp lu jëm ci wàllu ay parfum ay diw ay affaire crème de beauté ak yépp loo xam ne affaire esthétique la voilà waaw moo tax waa ji Arnaud moom ci milliardaire monde bi moom day bokk ci fa fox fox fox di tudd moom moom mu ngi ci biir liste bi moo raw France mooy premier milliardaire te moom ci ci ci côté boobu la la ay entreprise am nekk waaw mooy ñooyu waxuñu ne non jënd diw foofu diw boo xam ne baax na dara newu ci diw non waxuñu la loolu dañ ne yi nga xam ne gars yi dañ koy ut ngir ñee nañu <laughs> mage gi ñëw na deñ na deñ ay buñ nekk mag nañ dellu gannaaw non la jeunesse non yooyu lañ lay wax defal crème de jouvence boo xam ne da lay jox sang ndaw da ngay wax lu la neex <laughs> de toute façon sa biir moo ko waa ji toll yi ñu doon wax keroog oto bee yépp jël oto boo xam ne moteur bi xar na yàqu nga jëw yokk ko tôlier bi mu defaral la ko ba mu mel ni paral <laughs> taalal <laughs> na ko defar ba mu rafet ba teg gaay ku romb yéemu mais na kenn dugg essayé taal ba xam mooy buy kii caabi ji sax day far damm ndax affaire bi du dox soppiwut dara suñu borom ne nag wax leen ne innal mawta alladhi tafirruuna minhu ñeneen gis ngeen dee gi nga xam ne moom ngeen di daw fa innahu mulaaqiikum day dajeeg yéen waaw looy daw muy dajeeg yéen lu ngeen ci man <laughs> boo dawee jëm ci kanam mu ngi ñëw sa kanam moo di ñëw nga jaar gauche moom mu jóge sa gauche di ñëw nga jaar droite mu jóge sa droite di ñëw di la jublis dëgmal la nga dem ci gannaaw mu jóge sa gannaaw dee dëgmal waaw foo jëm sa waay tee ngaa taslim affaire yi sa borom jébbalal mbiri sa borom te jaamu ko moo gën waaw te nga toppatoo li nga xam ne ci la sa ne gisoon nañ fi daamaa yaribuka ilaa maa laa yaribuka yi <laughs> yaribuka ilaa maa laa yaribuka <laughs> waaw du wax noo ko keroog waaw mu ne man daal doon li ma jàppe ci yonent bi sallallahu te doon na ko wax bari woon na lu mu doon wax daa baal maa yar yi bu ko li lay teg ci dut ilaa maa laa yar yi bu ko ci loo xam ne du la teg ci sikki sàkkaat dut waaw te borom bi gàll loolu borom bi en tant que jaam lim la jàll mooy nga koy jaamu moom dong te bu ko bokkaaleeg kenn fexeel loolu nga ne ci moo gën ngay jéem a toppatoo loo xam ne yow loolu du sa précaré du sa affaire en fait ce n'est pas du du du sa prérogative waaw yow amoo ci lenn mooy ñaata at nga fiy dund ak kañ ngay faatu loolu nekkul sa loxo nekkul ci loxoy Demba wala Samba wala Nicolas wala Paul wala yi ko xamaa déedéet nekkul ci loxoy kenn ci ñoom léegi yow fi la yàlla teg lim la def lool may la lool taklif la ci responsabilité la ci may la ci nga mën a agir tee ngaa agir foofu moo gën ngay jéem agir ci loo xam ne yow teguwul ci sa loxo manoo ci dara boo dajale woon waa kaw suuf ñoom ñépp mënaluñ la ci tus mënuñ laa yokk benn seconde boo xamante ni dinañ ko yokk ci sa dund bu na rey jeex wala ñu wàññil la benn seconde bu waroon a ah, boo waroon a yokk ci sa dund ñu wàññil la ko mënalu ko kon nag nañu noppal suñu bopp ci yooyu waaw bu ñu gis kuffaar yi di def rek ñuy def déedéet déedéet waaye nag waaye dina am lu tax dina am lu tax nga naan dina am saa yow itam yaa ngi conseillé ma ah saa de tey wax na mu ngi wax lu rafet de <laughs> après nga ñëw yàq lépp ma ne non ku la wax damaa yàq lépp <laughs> lu tax nga naan lu am yow yaa ngi kii ñuy jéem a kii di nga naan ni loolu ma foo jaar dina am ma ne la ah non euh, dina am parce saa ma ko waaw ah, loolu de kon moom dina am moom masha allah moom laa moo ne la tattabi'unna sanana alladhina kanu min qablikum <laughs> xamoon nga xadis boobu ah <laughs> Hunayn keroog waaw ne waat naa ne di ngeen topp yoonu ñi nga xamante ne nii tëralin doxalinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon waaw waaw hatta ida daxalu joxra dobbin daxaltumuuh même buñ duggee paxum mbëtt nga xam ne mbëtt sax xaju ci yéen di ngeen fexe ñëw rokkos ci seen bopp quand di ko xëccoo mbëtt te moom këram doyu ko moom kese waaw ñaar ko mais ya rasulallah alyahudu wannasara ñu ne ko mais yonent waaye saasaam koo jublu ci wax ji nii ñi nga xam ne dinañ leen topp yahuudi yeeg nasaraati juif yeeg chrétien mu ne leen mais bu ma waxul ñoom ñan laa wax waaw ak ak yéeg ñëpp ci ñooñu mooy façon yooyu rek waaw waxoon la moom Iblis euh, euh, ca suuratul Araf biñ nekk ci koor bi entreprise de futteeku gi dugal parce que xam na ne noonu kese ci lay mën a jame ay cible am ci doomu aadama yi waaw nam fexe woon ba génn suñu maam aljana waaw laa yaa bani aadama laa yaftinannakum ash-shaytaan kama axraja abawaykum min aljanna yanzi'u anhumaa libaasahumaa limaada liyuriyahumaa saw'aatihimaa voilà yéen doomu aadama yi ngal la waaye na ngeen fexe ba iblis bu mu leen fitnaal bu mu leen sànk ba yére yi ma wax keroog bi may wàcce seen maam ak yéen ne ihbitu ba'dukum jami'an jami'an boo leen seen wàcce leen ba'dukum li ba'din adu yéen nit ñi ak jinne yi iblis yi iblis ak mbokkam yi ko gëm ànd ak moom ay noon ngeen waaye yéen nit ñi ci seen bopp ñi gëm iblis ak ñi gëmul iblis ci seen biir ay noon ngeen di doon ne wàcc naa leen libaasan yuwaari sawaatikum warisha yére boo xam ne ci ngeen di mën di suturaale seen awra yi ndax fekk loolu mu ngi am iblis day am problème boo gisee entreprise futteeku waay famille liberté de la femme ñu koy tentamar fu ne parce que xam na ne ci kaw noonu kenn dootul mënatee sadd bëtam te bu kenn mënatul a sadd bëtam di xool yi yàlla xaraamal góor yi ci yem ah njaaloo buntu njaaloo yi day ubbeeku te bu buntu njaaloo yi bu ubbeekoo mooy programme iblis nag te lay commencer nag di accélérer façon mbonte yépp nag day ñëw après waaw gis nga njaaloo entre góor jigéen yaay wax mais moo ubbi buntum góor jigéen ak yooyu yépp ak yi ci tegu ay argent ay ay am xaalis taroo sonn ay l'argent sale ay affaire sangara ak yi jëm noonu musique yi yooyu yépp ñoom ñoo ma ànd waaw ñoo ma ànd iblis bu ko defee ay mbiram di dox mu mën a sànk nit ñi ba yawmal qiyaam bul dugg safara moom kese du fa dugg comme ni mu ko waxe woon dara wala tajidu aktharahum shaakiriin te borom bi yaa ko dàq nga ma de ci sa yërmande garantil nga ma nag ne dinaa dund ba en tout cas balu sore sore ilaa yawmi yub'athun laa la laaj mais borom bi waxu ko ne ilaa yawmi yub'athun dana ko rek demal bokk nga ci ñi ñuy mu xam ne kon dina fi yàgg mu ne dinaa leen sànk bépp wàll bu ne dinaa leen fa dikk la waaye mu bàyyi ci kaw parce que ci kaw mënu ci dara leerum yàlla gi muy dotti jaam yi di ko sotti ci xole ahbaabam yi soppeem yi ak ñi ko nangoo wommatul borom bi loolu iblis mënu ci tus moo tax ca beneen saar ba mu ne illaa ibadaka minhumul mukhlasin ba def sa jaam yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo nangu nekk sa nekk seen borom ñu nekk say jaam di wommatu ci yow ba pare daal di sellal lépp ngir yow ñooñu moom mënaluma leen tus waaw borom ko jëkka wax ne ko inna ibadi laysa laka alayhim waaw sama jaam yi dëgg-dëgg amoo ci ñoom benn buntu benn doole benn kattan ba man leen mbaaw yóbbu leen ci sa projet bu diabolique bi yow Iblis kon nag mooy àddina gi ñu doon wax nga gis ne àddina kaa a jeex kon jarul ngay ut ay crème de chômage ak lu nekk naan bu mu tukkee rôle yi dégg naa ah magasin sangam day jënd saa ne ngir xool walla lan mooy tendance ci côté yi nga xam ne mooy tax sa gènes yi gën a mën a dëgër nga gën yàgg ci dund gi nan la ñuy def ba nekk centenaire <laughs> kon nag mu ne nag di xalaat waaw ak tafakkuru fi azimi maxluqaati llahi taala wa fanaa'i ak jeex di xalaat ci gaaw a jeexu àddina gi wa ahwaali al-aaxira waaye di fàttale ko oh, tar-tar piis mettit yi nga xamante ne nii ñooy am àddina ñooy am al boo xalaatee sa taxawaayu boroom hmm. wali man xaafa maqaama rabbihi jannatan ngay ragal di tiit di sóoraali ci sa lépp di muraqaba sa bépp acte booy posé sa bépp kaddu bés bi nga xam ne ci la boroom bi di leen taxawloo waaw bés bi mu naan malaaka yi taxawloo leen ko taxawloo leen leen innahum mas'ulun ndax dañ leen war a questionner nga xam ne alimul ghaybi wa shahada ki xam lu nëbb ak lu feeñ mooy laajte te dara nëbbuwul ci moom <laughs> nga xam ne yow bari la loo xam ne bëggoo kenn gis ko te borom bi keroog dina la laaj ngay fàttale ko lool waaw ay keroog borom bi xoolal xattaa yonentam yi alayhimu salaatu wasalaam dañuy ñëw nit ñi dañuy ñëw di leen tinu ngir ñu dem ràmmul leen wax seen boroom na leen atte ndax kat taxawaay bi metti na ku nekk ci ñoom daal di joxe ngàtt ne ndax boroom bi mer na tey mer boo xam ne masu koo mer te du ko mer ginnaaw bi waaw ku nekk jox sa ngànt ba ni ñuy ñëwee ci ahmadul hamidin imaamul mursaliin wal muttaqiin sayyidina wa nabiyyina ahmad muhammad al amin alayhi afdalu salaatu wassalaam mu dem ràmmuñu ngay xalaat bés boobu sawaay kon nga xam ne du bés bu ordinaire waaw ak la fa boroom ba digee ak naaj wi nga xam ne da koy xëcc mu jege nit ñi nga gis ñii nga xam ne seenu ñaq kese day yem ci seen yeel yi ñii seen óom yi ñii seen pooc yi ñii seen biir yi ñii seen seen baat yi ñii moom rab ci seenu ñaq kese allahu akbar te attee buñu leen waaw yooyu yëpp nga koy xalaat ak safaraat metti tay gafa am loola kon nag di xalaat wa ahwalil axira tar tar tiis metti réyu alaaxira ya di ko xalaat wa sa'iri umuriha ak la des ay mbiram Allahu akbar mu ne wa taqsiri nafsi waaye di fàttaliku ta jël fexe dagg gàttañlu sa bakkan nga fexe moom ray ko gàtta da dog lépp loo xamante ne nii da koy yóbbu ci caaxaan waaw sa bakkan bii nga fexe noot ko bil qur'aan wa sunna lañ koy noote mais pas par des yooyu mukk comme niñ ko fi waxe woon waaw waaw limiter sa bakkan ci lépp loo xam ne neexul borom bi di fi am nga interdire ko ex waa yow interdiction totale wa waaye di tëgg sa bakkan di ko yar waaw ci alquran ak sunna voilà wa hamliha ala al istiqama waaye fexe sa bakkan boobu nga koy yar ci mu coowaaral ci yoonu ginnaaw bi mu leeree fi yow te ko yëng waaw loolu nag bi ma'unatillahi subhanahu wa ci ndimbalul yàlla kese nga ko mën a amee waaw waaye fokk nga def effort boo xam ne yow da nga koo war a def waaw manoo ne man bëggu man xam naa lii baaxul quoi gaa yi man moom sincèrement làmb yi ay nit ñu def yaramu neen yii léeg-léeg affaire bi ba ñuy sëgg sa waay daanaka timis weesu na ak tamit même boo ñëwee sax di julli te affaire bi amagul daanaka doo fay tele bi yaa ngi dégg rënd rënd rënd rënd nga naan wii baa gaa yi sëddaguñu mais da yokk affaire bi ba commentateur bi yow xam nga ne commencé gul waaye action bu ne yaa ngi yaa ngi julli mais sa xel a ngi ci lool nga xam ne lii wallahi lii bokk na ci xijaab yu rëy yi dox sama diggante sans borom bu dee sincère la xam nga ne lii ngandum barrière la léegi nooy def mais dangay fexe am na effort boo xam ne yaa ko war a def ngir lépp loo xamante ne lu lay jëme ci loolu mooy nga bàyyi programme yooyu dagg ko bu heure ba naratee jox nga def leneen lu baax palaasam te loolu yitteel la ba keram muy jeex dootoo ko sax tal waaw ginnaaw bi nga tàmbalee ñaan yàlla mu muccal la ci loolu te nga tuub ci yu mel noonu mook yépp yi nga xam ne moom mooy jeexe par boolu benn lañu nga xam ne lépp affaire caaxaan la ci monde bi kese waaw yoo xam ne day dox sa digganteeg jaamu yàlla bu jag sax doo ko def waaw ba pare nag Iblis ak gaa yi nga xamante ne ñoo caaxaankat yi la gëmloo ne lii dara naw ci ah garaawul non gaa yi dañoo metti quoi lii lan moo ci nekk luy féexal li kii walla sport la lan moo ci nekk non lan moo ci nekk <laughs> waaw loo xamante ne nii daanaka la xam rok may siru doon def. waaw loolu luy liggéey nga moo ci ne waaw yow war ngaa seetaat bopp yow la ñuy yow yow lan moo ci sa bopp bi waaw wal iyaazu billaah kon nag loolu lii la imaam tuddee bunt bi gis nga rek titre bunt bi rek màgg na allah mu ne qaala allahu taala qul innama ya'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru waaw suratu Saba ah mu ne qaala Allahu taala borom bi nga xam ne moo kare téyegut nee na qul waxal yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxal jaam ñi nee leen ne leen qul innama bi wahida nee leen innama dëgg-dëgg de man seen borom de non non man man seen yonent man mi nga xam ne moom la boroom bi yónni ci yéen li am ba des man lii laa fi ñëwee lii laa fi taxawoo ci seen biir a'idukum mooy damaa nekk koo xamante ne nii dama leen di waar a'idukum dama leen di digal di leen a'idukum dama leen di nekk koo xam dama leen di laaye biir bi waaxida ci benn mbir waaw bu dee ne li ma leen di woo yépp jàpp ngeen ne dafa compliqué alhamdulilah ci yéen ba ku nekk di aw ñii di ma taxe naan ma walla yow mi ah muhammadun sha'ir majnun wal iyaazu billah mais waa Quraysh dañoo départoon loolu lañ ko doon wax bi <laughs> mu ne ko nag hein wax leen ne leen man daal li ma leen di waare di leen ci woo di leen ko dénk te di leen ko wax di leen ko digal man ngeen koo tënk lépp ci benn kàddu ci benn mbir mooy lan mooy an taqumu waaw ngeen jóg waaw an taqumu ngeen jóg lillaahi ngir yàlla mas na ñaar deux par deux waaw jóg leen wa fuada wala kenn ak kenn par kenn nekk leen ñaar di sottante xalaat loolu lay tekki di waaw moo tax mu ne leen summa tatafakkaru ginnaaw gi ngeen xalaat bu baax <laughs> fii la ko yemale suuratu saba mooy aaya quarante-six bi mais borom bi lim ci teg mooy summa tatafakkaru maa bi saahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid waaw ne ne ko bu ngeen jógee ngeen xalaat nekk leen par ñaar ak ñaar ngeen waxtaan rek te yàlla tax ngeen xalaat ci sama mbir man mi ngeen naan ab ab majnuun laa damaa wéradi waaw man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngeen ne ma ah, damaa am feebaru liñ naan ku ñàkk xelam waaw dama leen bi laaj biir ah di leen wax ngir ngeen jóg ñaar ak ñaar ngeen wikloo waxtaan xool rek ci samay mbir est mas ngeen maa xame lii ngeen may tuumaal ndax yaakaar ngeen ne bés bi ma leen woowee ne leen yàllaa ma yónni kese tax na la ngeen ma xamee woon démb moom jeex na takk ràpp na léegi lu ñaaw laa indi te masu ngeen ma xamee lu ñaaw xalaat leen seen biir summa tatafakkaru <laughs> ginnaaw gi ngeen xalaat seen biir waay waaw te bu ngeen ah, nekkee ñaar ak ñaar wala mbooloo mbooloo ba waxataan ci sama mbir te yàlla ak kese tax bu ci kenn di kii parce que moom yii lañ ko jàppal déedéet waaw dëggu waaye nag ku nekk na nga waxtaan ak sa ñegenaay yi waaw ba xool est jàpp ngeen ne man lii ngeen da ngeen maa ma sa xamale que lii ma fi indi lu may wax lu wuteeg li nga xam ne noon ngeen ma masoon a xam may wax dëgg est-ce am na waaw moo tax kon nag bu boobaa di ngeen xam ne maa bi saahibikum nekkul ak seen waaye jii di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam min jinna benn jinne jàpp ko waaw mooy ak du ak ko wal iyaazu billah in huwa moom mi nekkul illaa nadir lul xuppaatekat lakum ñeel leen ndax nekkawu ngeen ci lu baax lu ñu leen di bégale yéen waa Quraysh bayna yaday nekk na nag ci sama kanam